mu ne la ginnaaw bi mu la waxee ñi nga xam ne ca seen xam-xam lañu waroo ñenn ñi ñoom ñu nga waroo ci tabe gu ñu tabe alal ju leen borom bi def au lieu ñu sant ci yàlla ñu ciy ut ak tagg boo xam ne ku leen ko xañ ñu xañ la li ñu yor waaw mu leen ak wa ba'duhum am na ñeneen ñoo xam ne ñoom xad xurra ñoom fi ñu wor fi ñu leen wore mooy bil jihaadi ci di jihaad ci yoonu yàlla di xare ba moo tax nga gis ko fa yukthiru muy baril al ghazwa waaw foo ko gis mu ngi mu ngi naan way na xare yi taxaw yéeféer yi nañu ñu nekk ñu jaaduwul waaw nañ leen yób continuer li nga xam ne moom la fi yonent bi alayhi salaatu salaam tegoon di dugal l'islam réew yi ci dëkk yi nga gis ko muy baril xare yi rek waaw fa yuksirul ghazwa ala al ak congo ci jaam yi alayhimu gis ko mu leen di congo waaw ci seen kaw di leen dal di di di di xareek ñoom waaw lu tax kay yanaalaa bu ko defee ngir mu amee ca loolee fii ghazwihi ca xarem yoo yële darajatan ay gamon ay daraja yu kawe ak ay ay ay croix loson yuñ koy takkal waaw wamaalaa ak alal jëm cee jële ndax yi nga xam ne prime yi nga xam ne moom lañu leen di jox waaw ba pare nag moom lii de mooy lii la ci lii wa ko tax a jóg waaw ay am ci galon ay daraja ñu takkal ko ci ay mbir yoo xam ne danaan diwa mu ko takkaloon waaw bii ca xare sàngam lañ ma ko takkale woon ci laa amewoon daraja waaye it dégg ñu naan xare sàngam diw la mu fa def waaw maa abla al na mithla ma abla fulaan comme na Quzman defoon xusmaan nga ne ma buy xusmaan man ma xusmaan de benn waaye la woon bu doon dund jamono yonent bi alayhi salaatu salaam waaw keroog Uhud Uhud xari Uhud fekke na ko nga ne ma ma ne la kon de waa ji ci daan ci jullit ñi la àndoon ma ne la waaw waaw Medina la jóge waaw waaw keroog waa Makka de seen drapeau ba nga xamante ne bañ koy gis ci siira bi moom lañu doon tuddee moom lañ doon dàkkantale laal dee <laughs> nga xam ne daanaka ku ko laal keroog xaswatu Uhud xare Uhud bi mu tàmbalee Makka moom daanaka ku laal ku jàpp drapeau bi rek gaa yi jullit ñi àjji nañu la mooy fàtt nañ la nu mu gën a gaawe Usmaan keroog ñi yor drapeau waa Quraysh bu ci rayul kaat jege na ko waaw ku tëye drapeau bi rek Usmaan àjji la waaye finalement dafa yàqule parce que moom da doon xare ngir leneen lu dul yàlla ngir nit ñi ay ñoñam xam ne moom jàmbaar la waaw waaye ay yàlla yi taxu koo jóg noonu la yàqule waaw ma ne nag xam nga waaju mel nii noonu la mel waaw moo tax xadiis Seydina Abu Muusa al yi ba du gisoon nañ ko fi radiyallahu anhu waaw yonent bi alayhi salaam biñ koy laaj naan kii di day xare xamiya parce que fii la bokk dañ ñoo laal tey ñu xam wallahi dinañ xam ne américain bakkanu américain kenn du ko jële noonu dinañu xam ne bakkanu wolof wallahi pël yi dañ ñoo yam waaw wallahi yow <laughs> gis nga dogon yi tey rek la ñuy xam ne ñun ñii ci waa Masina tey ñu tey tey tey ñu tey ñu yàkkal leen ca ndab la tey rek ñu am problème waaw dinañ xam ne waay waay waay ñun gaar mi pur fii ci Kajoor kenn ñu laale noonu waaw ba pare nag mu bëgg koo mbubbal mbubbum diine waaw kii moom sujaa kii moom day day xare ngir lu ñu wane njàmbaaram kee moom ak ñu bari yiñ gisoon léegi ñu ne yonent ma saa saa mais kan moo ci nekk ci yoonu yàlla ci la waxe woon li nga xam ne sëriñ bi dina ko indi nii ci kanam kon mu ne waa jii moom lii bu ko tax a jóg di xare di def noonu ngir kay yanaalaa ngir mu amee fii xas wi ci fii xas wi ca xareem yoo yële darajatan ay dara ja ay galon yuñ koy takkal wala yuñ koy wax di ko tagg fu ne wamaala ak alal jëm ciy jële ak bitin de guerre ya muy am màng ma muy am mu ne nag ba pare nag waa ji lii de mooy yéeneem waaye ci biti est-ce que lay wane mu ne wa yaddaci ilaa kilmatil ilah wa qasduhu intishaaru siitin la siwaa mu ne waa ji ba pare wa yaddaci muy wootewu naan moom ci biti loolu lay wane di wax ilaa man si xare yii lenn la dañoo war a jóg yëkkati ilaa mu féete kaw waaw kalimatil ilaahi mooy kàddu borom bi di laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ci loolu lañ war a ne balaa xare yi sax muy mobiliser nit ñi waaw naan naan ne jihaad ji daa war a taxaw xam ngeen ne lii jaaduwul mobiliser nit ñi ngir ñu taxawal kalimatu laa ilaha illa bi yonent ma saa saam taxawaloon ñu gin koo renforcer waaw wa qasduhu ndekete yoo moom yéeneem ak lu mu jublu ca mbir ma dëgg dëgg lay biiram wute na ak li muy wax ci biti du dara lu dul intisaaru ak siiw suytin ak kàddoom mooy ak renoom mooy moom mu siiw laa siwaa soxlawut lu dut lii mooy bëgg siiw ñu koy tudd fu ne naan keroog sax <laughs> bu ñu amee ngañaay lii nañu dollee njukkeel dëw breese nañu ko ci xare bi de waaye lépp mooma wallahi wallahi mooy jàmbaar waaw ñépp moo taxaw ñépp fu nekk la doon dem mobiliser ñépp te xare ba moo newoon ca kanam Thomas Hawking moo ko doon chargé waaw moo doon commandé hélico yi waroon a attaque d'attaque moo leen doon commandé waaw cavalerie bi moo leen doon commandé te moo newoon ca kanam di joxe les xuus ci biir noon yi kenn masula gis gannaawam ci xale noonu masula gis gannaawam mu ngi nii ñu blessé yàlla ko borom bi taxaw yooyoo ko neex loolu dong lu ci doon waaw ba pare muy wane lu wuteeg loolu nag waaw ndax lan yadda'i i'la ak kilmatil ilah mooy li yonent bi saa saam tontu ndax daa xam ne yonent bi saa saam loolu la wax léegi nag loolu lay mubboo biñ ko laajee yow façon gaa yi di xeex xami yaak sojaa kii moom li yuraa makaanaw ngir ñu gis ay ay ay ay ay darajaam ci biir société bi ñu koy joxoñi baaraam hein mu ne man xaatala yonent ñu ne ko kan moo nekk ci yoonu yàlla yow yonent bi alei saa salaam ci ñi ñëpp mu ne man xaatala képp ku xare li takkuuna ngir mu nekk kalimatullahi baatu baatub yàlla bi di laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hiya al-ulya mooy féete kaw leneen lu dul moom fa huwa fi sabilillah kooku moo nekk ci yoonu yàlla waa ji nag loolu la xam moo tax loolu lay wootewu ci biti alors que ci biiram wuute na ak li muy li muy wax li mu gëm léegi nag mu ne wa minhu yarji'u thaqilan bidunub tasau jayshahu jami'an wa uyub mu ne nag ba nga xamee ne nag moom qasduhu ak jubloom ci mbir mi mooy siiw ak ak ak turam siiw ñu koy tagg fu ne intishaaru siit mu siiw moom ak wayam daldi siiw su wa minhu léegi nag loolu day tax day jóge ca xare ba yarji'u day dellu boo xarejee ba ñëw te lii moo doon yéeneem ak lu mu fa man de def hein saqiilan nekk ku biis gann bi zunub ci ay bàkkaar waaw ndax la ko taxoonu jóg dara la ci yàlla kontaanul dara la ci gërëmul da ko ciy mere moo tax ay bàkkaar yu diis gann lay lay lay dëppe bu jógee ci xare bi bàkkaar yoo xam ne gis nga dii seen diisaay ak seen bariwaay tasaaw daal dinay mat jay sawu bu ñu ko séddale woon armée bi mu génnoon ànd ci te mobilisé woon bokk ci ñi doon sawar ñi ngi sawar gis nga bàkkaar yi mu jëlee ba mu xaree ba am ngañaay sax bu ñu ko séddale woon armée ba jami'an dina leen daj ñoom ñépp waa yu ak ay ayibam dinañu daj arme bi wal iyaadu billah <laughs> di woote oo ngañaay nekkite yoo yàlla mere na la mu yàgg xam nga ne kii waru moo ndax kii est ce que kii bokkul ci ñi nga xam ne dalla sa'yuhum fil hayati dunya en tout cas ba ni muy dund nii moom est ce que bokkul ci ñi nga xam ne seen mbir seen seen jëf cànku na ci fii ba wahum te ñoom jàpp nañ ne fii mu ne li ñuy def kenn ginu leen a rafet jëf nga ne ah kay ma ne la kon nañu yem noonu sëriñ bi bii di ñëw radiyallahu anhu mu wax ñu keneen koo xam ne moom beneen façon jaamu yàlla ca la waroo wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala